ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakaa ci àttey zakaat gisoon nañu ñu ngi woon ci suñu tiroir numéro 4 suñu dencukaay ñenteelu dencukaay suñu waxande numéro trois numéro quatre muy urudu tijaara ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis dalil yi nga xam ne ñooy wane ne urudu tijaara les marchandises que dañ ciy génne zakat ginnaaw bi ñu gisee dalil yoo yële Ah, muy waxu jamaahirul ulama xilaafan li zaahiriya xilaafan li zaahiriya raxmatullah ala aljamii ah, léegi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 mu des beneen charte muy buluuxu bi mooy il faut alal joo jële ñuy teg ci commerce moo xam ay dàll la ay sac ay tissu ay pot de ay alimentation man commerçant alimentation générale la fii ci ci ci ci ci marché Thiaroye Gare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 wala njaga jóob walla jóob dollar hein ab commercant la boo xamante ne nii aywa ana bindukaay bi may leen ma ma jëlu bindukaay après ñu daldi di di di di di di rëdd <laughs> di rëdd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 moom ay bouteille de gaz lay jaay aywa léegi moom mu ngi commencé activité am ban weer lañ nekk ni rabiul awal si rabiul awal tey mooy tey mooy le premier waaw le premier rabiul awal weeru boroom siira bi aleyhi salaatu wassalaam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 di jaay lan ay bouteilles yu gaz léegi <clears throat> waaye du lool rek lay jaay mu ngi jaayaale ay dàll ay kii ndax moom guerrier la léegi wax ji mooy <clears throat> jóob dollar kon rabiul awal muy weeru gàmmu ci la commencé activité ñu ngi ci tasawurul masala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 gis nga ñoom rabiul awal dañ koo ba mu daanu parce que même bu dee ci la commencé woon waaye matul woon nisaab rabiul thani ñu bàyyi mu daanu parce que matul woon euh, nisaab jumaadal ula ñu bàyyi mu daanu parce que matul woon nisaab même bu dee mu ngi yii mu ngi def na trois mois di commerce quatrième mois jumaadal axira wala athaniya moom it matalul dara ñu ba mu daanu rajab ñu ba mu daanu parce que rajab matal shaabana waaw da doon duro shaabana shaabaan mu matal ñu ne ah voilà léegi kon shaabaan la jàpp ñu ne ñun shaabaan la jàpp léegi kon shaabaan mooy affaire waaj kon nag date d'anniversaire mooy shaabaan bële li ñëw léegi nag bu jógee shaabaan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 troisième wax bi mooy waxu Hanaabila yi léegi moom la ñoom imaam Isxaaq mbokku imaam Ahmad bi ali Isxaaq ne Rahawiya ne mooy Isxaaq ibn Rahawiya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 ak xadiis Seydina Ali bi bi mu jëlee woon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam idaa malakta boo amee lii wa xaala alayya al ñoom moom foofu lañ teg affaire mooy tegtal lañ amoon foofu moom foofu lañ teg ne lii la waaw. uruudu tijaara les biens exposés les biens exposés à la vente wala les marchandises y a pas de différence ak les waaw amul benn différence.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 xaalis beeg comme xaalis beeg yooyu yooyu ah ndax nee nañ fin bi tax ñoom dañ ne ah bu ko defee loolu moom ci lay gën a woyof ta bon comme que dafa ñëw le innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra innama dëgg-dëgg yuridu llahu buur yàlla lim namm ci yéen jaam yi mooy al yusra mooy ak yomb yombal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 ah at mi wër ba fekkaat ko fa loolu la wax nag comme que nag at mi wërul al ida kaanat laka mi'ata dirham waxaala alay al xawl fa fiha xamsatu darahim ali boobu ba ñu gisoon mu jëlawoon ci yonent bi alayhi salaam nga xam ne axrajahu asxaabu sunan ak ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala jamii mooy xadiis bu wér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 mais màkk ci boppam da ko dul da dul contenir nit ñooñu ñépp noo koy organiser ak tamit logistique nan moo koy organiser loolu du mën nekk waaw mu ne bàyyi leen màkk yi ma leen bàyyi lii alakoon ñi leen jiitaloon mooy seen bari laaj yu ñu doon laaj seen yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaw kon xanaa ak ñaan nag euh, façon yooyu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 kenn du ko recensé léegi nag am na benn masala fii foo xam ne euh, Maliki yi rahmatullah alayhi <laughs> dañ cee indi benn différence mooy lool ci wàllu commerçant bi muy liñ naan a a ak taajirul mudir ak al muhtakir hein ñoom ak taajirul mudir mooy ki nga xamante ni nii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 muxtakir ak ñoom ñépp a yem ah waa jumhur kon buñ la ko am mooy la génn nga imaam Maalik wooy wal imaam Abu Hanifa imaamu Shafi'i ak imaam Ahmad naka noonu mooy waxu ñoom imaam al-Awzaa'i ak ñoom al imaam laa farq laa tabaayun bayna at-taajiri al-mudiir wa at al-muhtakir amul benn différence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 xoola nañ jàpp ne moom l'an 1400 parce que waxuñu fi ay ay ay ay datu bu grégoire fii newuñ ci grégoire ci hijri lañ ne waaw loolu lu jar bàyyi xel la <laughs> zakat buñ naan date mooy ci ci ci atu jullit weeru jullit waaw waxoon nañ la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 lan lay def mooy moom day bàyyi rek bu ko jaayee même bu dee quinze la ko yor waaw même bu dee quinze la ko ca quinzième année ba mu jaay ko mu jaay quinze terrain yi bu nekk sawaay cinq millions la ko mujj jaayee waaw waa jooju tonowu na yarhamukallah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 ci lañu jeexale urudu tijaara hmm? kon jeexal nañu ko alhamdu wal minna lii la de waxoon nañ la affaire yi boo comme fañ jëlawoon <laughs> géléem ya ak nag géléem ya boo paree da ngay la rek amaroona tijaara da jeex na <laughs> mooy ah lii la kon zakaatu commerçant bi nu muy def day alal ji mu yor alal ji mu yor inventaire marchandise yi mu denc ci banque bi